gémmiñ gi mbir man ko wala ci bakkan bi xaw nuñ koy defati gëléem sax ngir di ko wommat mu ngi ko téye wa yaqulu mu ngi naan moom seydna abdullah ibn rawaha xallu banil kuffaari an sabilih xallu fa kullul xayri fi rasulih ya rabbi inni mu'minun bi qiilih a'rifu xaqa fi qabulih nahnu qatalnakum ala ta'wilih kama qatalnaakum ala tanzilih darban yuzilu lhaama an maqilih wa yudhilu lxalila an xalilih mu ne loolu Abdullah ibn Rawaha doon wax tey dama amul fond quoi tey dama dama kii tey dama daggale dama li li li li li li li sën yi di wax daggale day daggale moo tax manuma wax ci kaw awma fon fon bi daa naaw xallu mu kon mu ne mu ngi naan xallu banil kuffaari an sabili xallu fa kullul xayri fi rasuli ya rabbi inni mu'minun bi qiili arifu xaqa allahi fi qabulih nahnu qatalnaakum ala tawilih kama qatalnaakum ala tanzili darban yuzilu lhaama an maqiilih wa yudhilu lxalila an xalilih kon imaam abdallah ibn rawaxa mu ngi téye kon ci gémmiñu téye fi ñu takk ci gémmiñu gëleemu aleyhi salaatu wassalaam ci li ñu ko yeewu di ko di ko wom man naan lu dégagé leen banil kuffaar yéen doomi yéeféri an sabili ci yoonam écartez-vous bu kenn nekk ci kanamu alayhi salaatu wassalaam nga ne moo tax sànq nga naan danga sànq gis nañ dana bi yonent mi alayhi bi ñëw waa Quraysh dañoo génn mais wax naa la ñu génn mooy ku mooy comme li imaam az-Zurqaani wax imaam az-Zurqaani eh, eh, bi muy shara Mawaahibul Laduniyya Euh, bu imaam al-Qastallaani loolu la wax mu ne euh, euh, boo gisee fii ñu ne la lu tax kon mu naan xallu lu kuffaari an sabili du ne ngeen waa Quraysh dañoo génn mu ne mais loolu mooy du waa Quraysh ñépp a génn ponkal yaa génn xam nga nag ñi ci des mooy riirum jullit ñi ñu ñu tolloon ay deux mille personnes ci waxu eh, wax bi eh, ñoom imaam al-Hakim wax ne deux mille personnes la yoon imagine lu toll noonu di ñëw biir Makka mais ñi ci biir kër yi jigéen ñi xale ak ñeneen ak jeunes yi mais bu ñu ko déggee tam ñu génn di xool même bu dee seen ponkal yi ñoom dem nañ ci biti léegi nag seydna Abdullah ibn Rawaha naan xallu banil kuffaari an sabili leen puus leen yéen doomi kéefér yi an sabili ci yoonam alayhi salaatu wasalaam xallu xàll leen dégagé écarté wu fa kullul xayri yëg ne bépp yiw fii rasuuli mu ngi ci ndawam bi moom alayhi salaatu ndaw borom bi subhaanahu wa di yonent bi alayhi salaatu mu ne yaa rabbi inni mu'minun bi qiilih arifu xaqa allahi fi qabuulih mu ne yaa rabbi ee yow sama borom inni man abdallah ibn anhu mu'minun aji gëm laa bi xiilihii ci li muy wax sa ndaw lii de lu mu wax gëm naa ko waaw ay waxam de gëm naa maa ko gëm man man ibn rawaax aarifu xaqallaahi fi qabuulih maa ngi xam dëggu wa këne lii yi muy wax buur yàlla mooy dëggug yàlla gi fii qabuulih ci ci ci ci nangu ga ma ko nangu mooy boo gëmee yonent mi alei muy wax nga koy nangu di ko fas di gëm ci ngay xamee ne wallahi non lii yàllaa ko wax lii dëggu yàlla la waaw akbar mu ne nahnu qatalnaakum ala ta'wilihi kama qatalnaakum ala tanzilihi nahnu ñun qatalnaakum xeexoon nañoo na giyéen ala ta'wilihi ci commentaire bi mooy téere bi kamaa keem ni nga xam ne naa qatalnaakum lañ xeexawoon ak yéen ala tanzili ba mu wàccee ngeen koy weddi mooy ñun ni ñu ko jàppe waxam yooyu muy wax alayhi salaatu wassalaam ak alquran yi ñu fi indil ñu jàpp ko gëm ko ak dégg-dégg gën ci amoon loolu taxoon nañu daal leen ñu xeex ak yéen comme nañu xeexawoon a yéen ba mu wàccee alquran voilà darban xeex ak yéen dóor boo xam ne comme waa badar yusilul haama an maqile ñoom abu jahlin nañ leen raye woon dóor xooxoon nañu ak yéen dóor leen dóor yoo xam ne yusilul haama day teggi bopp an maqili ci fi tegu ci loos wi bopp bi lay tegg wa yudhilul xalila an di di di di wëlbati xelu xarit bi ci xaritam mooy da koy perdre loolaa tet dóor boo xam ne mooy ca ngay faatu ndax waa ji day nekk mooy ñu ñëw ne la yow sa meilleur ami daal di nañ koy faat nga daal fay jaare nag daal di ëlëmu nag sa bopp bi daal di ubbu nag nga daal di dof ne loolu lañ leen di teg voilà ah, xoola léegi imaam ibn Hisham imaam ibn Hisham rahmatullah alayhi mu ne noo bayt yi nii mu ne nii euh, yi ci fi yi ci mujj yi ci mujj ndax nahnu qatalnaakum ala ta'wili kama qatalnaakum ala tanzili mu ne non loolu loolu noonu vers yooyu ba ci suuf darban yuzilu lhaama an maqili wa yuzilu lxalila an xalili mu ne loolu Seydina Ammaar moo ko waxoon lii nii du veeru Seydina Abdullah ibn Rawaha Seydina Ammaar ibn yaasir moo ko waxoon te fa mu ko waxoon mooy yawma siffin siffin mooy jamonoy si xilaafatu seydna abu uh, ali ibn abi taalib xare yooyu amoon fa la ko seydna ammaar waxe woon mais lii nii du seydna abdullah ibn rawaha moo ko loolu la imaam ibn hisham eh, léegi eh, léegi moom fan la ko teg mu ne eh, ndax Euh, euh, euh, mushrikuuna yi ñoom lam yuqirru bi tanzil ñoom ñoom dañoo ñoom saxaluñu ne alxuraan yàlla ko wàcce hein te lan lay waxe ne nahnu qatalnaakum ala ta'wili ray xaat faat nañ leen ndax dégg-dégg biñ ci am commentaire biñ ci am ci alxuraan mu ne wa innama yuqtalu ala ta'wili man aqarra bi mais ki ngay xeexal kay ci ci ci façon dégg-dégg bi mu am ci mbir mi mais balaa nit kay di am dégg-dégg ci dara daa gëm ne wax jooju am na wala déet loolu kay moom di commenter benn wax mooy boo gëmul wax doo gëmul fële nga koy faran doo ko sax faale mu ne kon naka la ñuy rey ñoo xam ne naka la lay waxee ñoo xam ne na mushrikuuna si yi nga xam ne ñoom gëmuñu sax ne alxuraan yàllaa ko wàcce bañi man di leen di xeex ak ñoom ci lii verset yi alxuraan wax mais non moom gëmuñu loolu waaye ku mel ni imaam alxaafiz ibn Kasiir mu ne wa fii ma qaalahu ibn Hisham nadar imaam ibn Hisham nag lii mu wax nii am na luñ ciy seet lii nii du imaam Abdullah ibn Rawaaha waxu ko mu ne ndax fa inna alxaafiz al Bayhaqi rawaa min ghayri wajhin an Abd al-Razzaaq an Ma'mar an Zuhri an Anas annahu qaala radiyallahu anhu mu ne ndax imaam al-Haafiz al-Bayhaqi dafa solo jëlee ci <laughs> min ghayri wajhin ci lu dul benn wàll an Abdurrazaaq jëlee ci Seydina Abdurrazaaq te wax tujal nañu ko léegi bi ñuy wax càllale bi an Ma'mar mu jëlee ci Ma'mar an Zuhri mu jëlee ci imaam Zuhri an Anas wax nañ la ko sànq ci Sunan Tirmizi mu jëlee ci euh, Seydina Anas mu ne lam naa daxala annabi muy càllale bu wér mais am na ñu ne lii mooy asaxul asaani am na ñu ne càllale yi gën a dëgër ci kaw suuf mooy bii Abdurrazzaq an Ma'mar an Zuhri waaw ah, an mu jële ci saxaaba moom wala Zuhri léegi yow naka ngeen mën a taxawee kon ngeen na mu ne lii wér péng moom mën a taxaw imaam Ibn Hisham après ne kon affaire bi nii kii waxu ku ko wax te Seydina Anas radiyallahu anhu ne keroog bi alayhi salaatu wassalaam duggee Makka ci umratul qadaa masha Abdullah ibn Rawaha bayna yadayhi wa fi riwaayatin wa huwa aaxidun bi gharzihi wa huwa yaquul xallu banil kuffaari an sabiilihi qad nazzala ar-rahmaanu fi tanziilihi bi anna xayral qatli fi sabiilihi nahnu qatalnaakum alaa ta'wiilihi haa am ci beneen mu naan xallu banil kuffaari an sabili al yawma nadribkum ala tanzili darban yuzilu lhaama an naqili wa yuzilu lxalila an qalili yaa rabbi inni mu'minun bi qiile mu ne wey léegi nan la lii di mën a amee ba pare sëy naa anas ci càllale dahabiya bi nga xam ne or la jamaa la mu wax ne yonent mi alayhi muy dugg Makka di umratul qada Seydina Abu Abdullah ibn dafa nekk ci kanamam yor li nga xam ne mooy euh, laxaabu kii bi euh, gëléem bi euh, naan xallu puus leen banul kuffaari an sabili ci yoonam qad nazzala dëgg-dëgg wàcc na arrahmaanu buur yàlla mi fees dal la yéen mën a fii tanzili ci ta céeréem bi bi annal xayra naka ak yiiw lépp yiiw xayral qatli kër ray ray gi gën fii sabili moo ci yoonu yàlla nahnu ñun nag qatalnaakum ñoo leen faat ala ta'wili ci ta'wil gi bu alxuraan mu ne léegi naka la loolu di amee pare moom mu bëgg a ñëw yoon maam uni si am ne affaire bi noonu kiiwul ah léegi eh, eh, loolu la imaam kii wax mu ëndi ne yeneen yuy yuy wane ne moo lii mooy lii après imaam tàntaay imaam al-Hafiz raxmatullah alayhi moom dane <laughs> indee li ngir ngir ngir eh, eh, mu mu muy tontu li kiy wax mu ne wa za'ama ibn Hisham fi mukhtasar as-sira as-sira anna qawluhu nahnu darabnakum ala ta'wil ila akhir ash-shi'r min qawli Ammar ibn Yasir qaalahu yawma Siffin mu ne imaam al-Hafiz ibn Hajar mu ne za'ama imaam ibn Hisham de nee na ci muxtasaru siira mooy euh, mooy siiratu Ibn Hishaam bi ñu wax mooy dafa tënk siiratu Ibn Isxaaq siiratu Ibn Isxaaq bi lañ la wax ne amuñu ko Ibn Hishaam si euh, imaam Ibn Hishaam moo ko tënk nii mais ginoon na yaatu liy fopp daf ko tënk am yu ci tëggaat ne yii moo tax ngay gis mooy de imaam Ibn Hishaam imaam Ibn Isxaaq wax dara mu ne non mu ne lii nii du nii euh, lii la wala wala boog am nañu naan du lii du du euh, phrase bi mu utilisé nii wala bayt mu utilisé nii nee la wala yu mel noonu wala non wala comme li mu wax nii imaam ni xam nga dafa solo li muy solo wax ba pare moom mu ne noonu bayt bii nii euh, li fin fin bayt bi fin vers bi loolu wa am Seydina Ammaar a ko wax moo tax imaam al-Hafiz Ibn ne Za'ama Ibn Hisham fii Mukhtasar as moom da wax na ci résumé siira imaam Ibn Hisham imaam Ibn Ishaq bi këne nahnu darabnaakum ala ta'wili ñoo leen dó xeex ak yéen ci ta'wilul alquran alquran bi ba nim jeexe këne loolu Ammaar ibn Yaasir na Ammaar moo ko bésu Siffin ca xilaafa sayyidina euh, Ali ibn Abi euh, après mooy après mu wax li tax moom mu wax ko mooy li waxoon sànq këne gaa yi dañoo gëmul sax wàccuk alquran bay bay saxaluñu ko nan lañuy xeex ku mel noonu di saxal koo xam ne moom alxuraan ci boppam la weddi lépp gëmul ne sax am na nan ngay ñëwee nag naan ko point sàngam ci alxuraan comme si dafa d'accordoon après moom mu wute ci benn point ci alxuraan ngeen di xeex moom ndax lool léegi nag mu ne imaam alxaafis ibn xajar mu ne waaye malgré lim mu wax nii yépp wa ida sabatati riwaaya fala maani'a min waaye imaam ibn Hishaam waaye bu bu bu riwaaya yi wéree saxee amul dara luy cere ñu joyal ne lii nii gën lii nii imaam Abdullah ibn Rawaha moo ko wax te nii la ko wax ndax mu ne fa inna taqdir ala ra'yi ibn Hisham ndax mooy li muy li muy li muy li muy mooy li muy nattale ci xelu imaam ibn Hisham mooy nahnu bay baytu ba lu muy wax ay hatta tad'anu ila dhalika at ñun ñoo xare ji ci façon commentaire bi ñu am ci alxuraan ba ni ngeen di nanguwe ba ni ngeen di euh, nanguwe dal di toroxlu ba ànd ci li nga xam ne mooy façon ta'wil bi ñu ci am façon commentaire bi ñu ci am mu ne moom lool na ci xalaat moo tax mu ne mooy ñii dañ koo gëmul sax ba ñu leen di forcer ci ta'wil ñoom tanzil bi wàcc gi que ne lii yàllaa ko yónni ci boppam gëmuñu ko kon taxul ñuy wax. kon ay commentaire nii lañ ko gise yéen noonu ngeen koy gise loolu taxul ñuy wax imaam alxaafiz ibn xajar ne wa yajuuzu an yakun taqdir nahnu darabnaakum ala ta'wili ma fahimna minhu hatta tadxulu fii ma daxalna fii mu ne mais man nañ ko nattale neneen lu wuteeg moom imaam ibn ni mu ko fooge que ñun ñoo xeex ak yéen dóoranteeg yéen ay dóor leen ay jaas ala ta'wili ma fahamnaahu min li ñu comprendre ci alxuraan muy li ñu ci yàlla digal xatta ba kera tadxulu fii ma daxal naa fii ba ni ngeen di dugge ci diine ji nga xam ne moom lañ nekk mu ne nag wa ida kaana kadhalika muhtamilan wa thabatat riwaaya saqata al mu ne nag bu dee nag comme nattali bii ñu wax c'est possible lu ñu mën a yenu la wa riwaaya ba pare li nga xam ne mooy càllale bi daal di sax saqata al i'tirad léegi nag di opposé wu wax ji naan kii waxu ko tamu sax loolu moom day wa daldi wadd mooy loolu man da ne mu sax mais lan mooy mooy wala maani an yatamathala Ammar ibn Yasir bi hadha ar-rajaz wa yaqulu lafza mais pourquoi pas ñu ne Abdullah ibn Rawaha ko waxoon keroog su saf fi siffi daal di reprendre vers yoo xam ne Seydina Abdullah ibn Rawaha koo xot luy tere loolu am hein lu koy tere dara terewu kon loolu ndax dana ndax ndax bokk na ci lim doon wax que ne ndax umratul qadiya umratul qadaa bi xeex amu fa xeex amu fa dóorante jaase amu fa kon nan lay waxe naa ko ala ta'wili kama darabnaakum ala tanzili ñoo xeex ak yéen mais dañ naan loolu noonu loolu loolu c'est du comme ni ñu waxe sànq ne comme waa Badar comme waa Badar mooy loolu lu weesu lay waxul ne ñun nii ñu ngi dugg si ñooy dóor ak ni yéen ñooy xeex ak yéen non mooy lu weesu la woon xam ne xeex amu fi kon loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër que ne Seydina Ammar Seydina eh, Abdallah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu mooy ki nga xam ne moo wax wax ji kon keroog noonu la doon def léegi nag li <coughs> muy wax loolu veeram yooyu Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ne Ibn eh, Rawaha <laughs> comme la ko waxe mooy eh, riwaay mu ngi ci sunanu Tirmidhi mu ngi ci sunanu Nasa'i <laughs> eh, muy ah, <laughs> <laughs> bi muy wax vers yi Seydina Omar ne ko mais yab na rawaaxa bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wa wa fi xaaramillahi taqulu shi'ra Seydina Omar ne ko mais mais mais kanamu yonente mi bu yàlla bi nga xam ne buur yàllaa ko màggal moo ormal bërëb bii fii ci Makka ci néegam bi taqulu shi'ra fi ngay ay veeru ay ay ay poésie fa qaala lahu nabi yonent mi alayhi salaatu salaam daal di koy tontu ne Seydina Omar xalli anhu yaa Omar fa la huwa asra'u fiihim min nadhi nabl min déggee Seydina Omar ndax Seydina Omar dafa jàppoon ne mais lii lu garaaw la waaw ndax ndax mooy imaginer waaye shi'r moom saa yi da ngay waaru de surtout shu'ara yi ak façon yii nii mais <laughs> Abdullah ibn Umar yow ci kanamu yonent mi alayhi salaatu salaam ak kii ah mais néegub yàlla bi fii nii ngay ngay ngay ngay ngay ngay ngay décliner ay point yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko xalli anhu ya Omar ne ko bàyyi ko Omar puusal nga xajal ko bàyyi ko mu continuer fa la huwa maa ngi wàcc ne gis nga veeram yi muy wax asra'u fihim min nadhil nabl moo gën a gaaw ci ñoom gën a metti ci ñoom yéefér yi xeej boo xam ne mooy flèche yi ngay taw yi di leen ko jam veer yi moo gën a metti ci ñoom ay Seydina Omar radiyallahu anhu moo tax xam nga gisoon nañ bi ñuy gis bi ñuy gis tarjama kan lañ doon gis Seydina Hassan bi nga xamante ni nii eh, ci la ci la Seydina Hassan mooy ci xilaafa Seydina Omar radiyallahu anhu Seydina Hassan ne ci jumaa yonent bi alayhi salaatu di wax ay vers Seydina Omar ibn al-Khattab romb ko xool ko xool boo xam ne <laughs> Seydina Hassan xam na liñ ci jublu quoi mooy kii mooy xoolu inkaar la quoi que ne yow lii ngay def nii nekk ci jàkka ji fii yonent bi alayhi salaatu ñu en plus fi ñu ko denc ngi ci wet bi ak néegub yàlla bi nga nekk fi di di di di décliner ay vers Seydina Abdullah aki Hassan daal di wax Seydina Abu Hurayra ne ko maa ngi lay dagaan ci buur yàlla yow est-ce que déggoo yonent bi alayhi salaatu salaam di ma wax naan ma uhjuhum wa ruuhul qudus ma'ak yow déggoo yow Abu Hurayra yow est-ce que déggoo yonent bi alayhi salaatu salaam di ma wax naan ma naa songu yéeféer yi ak sama sama sama sama sama sama sama shi'r bi songu leen ak sama sama taalif yi may def sama sama sama sama poème yi may def wa ruuxul qudus te Seydina Jibril ruux gu sell gi maaka mu ngi ànd ak yow Seydina Abu Hurayra ne ah kay Seydina Omar di koy bàyyi ko voilà na ko nu mel noonu nag la def fii bii nag dafa wax Seydina Abdullah ibn Rawaha ne ko yab na Rawaha mais yow eh, yow ki kanamu yonent bi alayhi salaam ak ki néegu borom bi nga nekk naan da ngay récliné weer. yonent ko xalli anhu yaa Umar bàyyi ko Umar bàyyi ko Umar am na ci yeneen riwaaya dana ko bàyyi ko inni asma maa ngi dégg mooy bu doon lu dul noonu la man duma bàyyi mu ñuy def lu dul noonu sama kanam kononte kon tere naa ko bu yàgg waaw léegi nag bu ñëwee ci riwaaya imaam ibn Isaaq ibn Yasaar raxmatullaahi alayhi mu ne nag bi yonent bi alayhi salaatu salaam agsee bi mu agsee mooy riwaaye kan bi imaam ibni ibn Abbaas bi mu doon wax moom imaam imaam kan ibn ibn Isaaq mu ne keroog bi nga xam ne nag ci lu dugg Euh, moom imaam Ibn Isxaaq mu ne yeneen ci maanaam Isxaaq saam daal di digal digal bi mu déggee kuffaaru Quraysh yi naan gaa yi wahanahum humma Yasrib malaria garab kii bu bon boobu nekk Yasrib xam nga Yasrib yeneen ci maanaam Isxaaq saam da doon bañ ñu tudde ko Medina ndax Tayba la ko tudde Taaba Tayba madinatu Rasuulillah ndax ya eh, ko doon tere. mais Seydina Abdullah ibn Abbas dafa wax Yasrib fii ndax day nettali li nga xam ne moom la Quraysh doon wax ndax noonu la ko waa Quraysh waxe inna haula yaqdamu alaykum qawmun alaykum wafdun wahanahum humma Yasrib mu ngi ñëw ci yéen ay nit ñoo xam ne ngelawu Yasrib boobu xaw na leen ay skant yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg ko fa amarahum an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an yarmulul ashwaat ath-thalatha mu ne leen mooy ñu commencé biñ dugg see ñu commencé tawaaf waaw mooy umra gaam jàppal de acte umra yaa ngoog mooy tawaaf mu ne leen njëkk yu yu yu mooy partie yu njëkk ñett yu njëkk yi mu ne nañu ko nañu nañu ko waaxu waaxu bu gaaw bu xaw a niroog daw waaw wa an yamshu maa bayna ruknayni ñu dox diggante al ruknu al ruknayni ñaari ruknu yi al aswad ak al yamani léegi mooy mu daldi bu fo ndax lan moo tax moo tax ci yeneen riwaay imaam Seydina Abdullah ibn Abbas comme que gars yi dañ ne waa Makka xam nga ci riwaay bee dañ ñu ngi woon ci côté Daarul wa am na ci yeneen riwaay yoo xam ne ñu ngi ci Sahih bi dañ Euh, dane seydna abdullah ibn abbas dane lamma qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam li aamihi alladhi istamana qaala istamana qaala urmulu li yara al-mushrikuuna quwwatahum wal mushrikuuna min qibali Qayqi'aan ako noonu mooy imaam muslim solo ak imaam al-Buxaari raxmatullahi alayhi mu ne bi keroog bi nga xam ne ci la yonent mi alayhi salaatu salaam ñëw ci umraam goo nga xam ne istamana mooy ci lañ nekkoon ci jàmm ak waa Quraysh muy umratul qadiya bi yonent mi alayhi salaatu salaam ne leen urmu waaxu leen waaxu bu gaaw boo xam ne day niroog dal bu gaaw li yaraa ngir mushrikuuna yi gis seen doole mu ne te boobu wal mushrikuuna min qibali Qu'ayqi'an ñoom ñu ngi woon ci montagne bi ñu naan en fa lañ ne woon montagne la ci montagne yu Makka yi sauf que montagne boobu boo fa nekkee entre ñaaru ruknu yi doo leen gis yonent mi alayhi salaatu salaam nag digal saxaaba yi radiyallahu anhu côté bi nga xam ne ci leneen waa Quraysh bi gisee foofu ñu def fa dox bu gaaw boobu mel ni daw bu ñëwee nag ba côté bi nga xam ne dañuy leen di nëbb mooy ruknu ruk entre ñaari ruknu yi ñoom buñ ko gis ndax fi ñu taxawee. fi ñu nekk moo tax bi ñu ko gis foofu nag ñu daal di dox ñu daal di koy def ñett yu njëkk yépp ñu def loolu waaw léegi loolu la leen digal wa an yamshu ñu daal dox maa bayna ruknayn diggante ñaari ruknayn mu ne walam yamna'uhu an ya'murahum an yarmulu al-ashwaata kullaha illa al-ibqaa'a alayhim Seydina Abdullah ibn ne nag boo gisee Yonent bi alayhi salaatu waxul woon ñu jël ritm boobu noonu def ko ci kii bi yépp mooy sept tours yi ñuy def yépp ak tamit boo tàmbalee du début ndax wër bi mooy dangay ngay commencer fi nga commencer fi ngay jóge ba ni ngay ñëwaate ba foofu mooy un li tax yonent ma lay saasam waxu leen loolu lim ñu daw ko mooy ngir tamit mu daal di leen mu daal di eh, kii seen seen doole voilà daal di leen dese mooy ñu xaw a récupérer man a récupérer comme que l'essentiel mooy ñu won waa Quraysh ne nekkuñu comme ni ngeen ko waxe ne ñun ay nit lañ yoo xam ne amuñu doole amuñu dara fii mun a xool leen ñu ci piri waa yow ñii xam ngeen na wahanathum humma Yasriba de yonent bi alayhi salaam ne nag moo tax ah, mu wax leen lii ñu def lii kon tawaaf baa ngoog tawaaf ngay njëkk a def tawaaf boo moom ngay njëkk a def boo ñëwee voilà moo tax moom lu njëkk a def gis nga dafa dugg rek ñu commencé def loolu euh, léegi léegi léegi moo tax mu ne leen am na ci benn riwaaya da leen ne rahimallahu imra'an araahumul yawma min nafsihi quwwa waaw yonent bi aleyhi salaatu wa ne leen rahimallahu yal na buur yàlla yërëm walla buur yàlla yërëm na ba pare nit koo xamante ne wan na leen tey doole wan na leen doole mooy def na wan dox moo tax loolu moo tax la kii doon def Seydina Abu Dujaana Simaak ibn Xarasha xam nga koy kooku est-ce que xam ngeen koy kooku Abu Dujaana ça ça ne vous rien son nom radiyallahu anhu Simaak la tuddoon Simaak ibn Xarasha sax peut-être mu xaw a gën kii mais Abu Dujaana mooy noonu la tuddoon mais dàkkantalam mooy dàkkantalam la gën a siiwe Abu Dujaana al ansaari Simaak Xarasha boroom isaabatul mawt yaa ngi fàttale ko lool may génn brassard ba takk ko ci bopp bi bu xonq bu bu ko génnee ñu ne Abu Dujaana daal dinay takk nag li nga xam ne mooy mooy takk kiiwu dee bi bu ko takkee moom xeex ba dee rek wala bu faagaagal ñam ne kay xam ngeen Abu Dujaana jàmbaaru Uhud hein voilà lam doon wax euh, voilà lam doon doxe ca toolu xare ba doon doon doon bonde di réer yonent ma lay saar ne ne jullit ñu ne leen nag façon doxin bi bu buur yàlla bañ la lu dul ci bërëb yi mooy ngir wan jul yéeféer yi seen doole ak seen kàttan voilà loolu moo tax mu ne raximallahum ra an buur yàlla yërëm na wala buur yàlla na buur yàlla yërëm ñaar yépp ay dox inshaa la xabar la inshaa bi mooy raximallaahu yàlla na buur yàlla yërëm am ñaan xabar bi mooy rahimallah buur yàlla yërëm na ba pare kenn ci yéen koo xamante ne wan leen tey kàttan mooy bu leen fi wane ak yoon jox waaw bu leen fi wane mukk ak yoon jox tey wane leen leen seen kàttan léegi loolu moo tax yonent ma lay saar saar wax leen loolu ci imaam mu euh, bi nga xam ne kon léegi bi mu duggee nan la yonent ma lay saar saar def bi mu agsee ñuy jëlaatee riwaaye imaam ibn Isaaq bi mooy bi nga xam ne nan la wëre kaaba ji dafa ñëw rek wër noonu imaam ibn Isaaq imaamu ibn Isaaq rahmatullahi mu ne mu ne keroog bi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu nan la dugge da leen a digal ne da leen a digal dane falamma daxala rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam ittabaa id tabaa mu ne bi yonent mi alei satu salaam duggee dafa def al ittiba ittiba mooy lan mooy ni ngay gis boo gis ñuy aj eh, xam nga façon yére yi ñuy sol mooy du damay sol sama sama jiin samay tenue wala sama kos bi aj non gis nga façon yooyu ñuy aj bon yooyu description yeeg yooyu bon demal ci daarul xujjaaj foofu gënoon nañ ko yaatal foofu mooy façon yére yi ngay gis yu weex yooyu ñuy sol nga xam ne duñ ko duñ nekk lu ñuy ñaw voilà te tamit du ñu sol ay kawas du ñu sol ay dàll fermé yu mel noonu léegi yére boobu ngay sol al ittiba mooy da jël yére bi daal di koy jaarale sa suufu poqataan hmm, bu ndejoor jël cat yi nga sànni ko ci kaw mooy poqat léegi nag mbagg mi di feeñ waaw nga da ngay sànni li nga jaarale ci sa suufu poqataan bu ndejoor bi da koy sànni ci sa bu ndejo euh, sa càmmoñ ba waaw léegi nag bu ko defee sa mbagg mi day feeñ loolu nag la yonent sayna euh, Abdullah euh, imam ibn Sa'd bi mu ne mooy ci riwaa imam ibn Sa'd mu ne bi nga xam ne fa lamma daxala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al masjida id wa axraja adudahu al yumna mooy mu jël mbalaan bi yére bi mu soloon jaarale ko benn pa côté bi benn côté bi ci suufu poqataanam bu ndejoor sànni cat ya ca ca ca ca mbaggum càmmoñ ba mu ne wa axraja adudahul yumna mu génne léegi nag mbaggu ndejoor bi di feeñ mooy noonu nga gis ñuy seen mbagg yi di feeñ summa qaala mu ne rahimaallahum ra'an araahumul yawma min nafsi quwwa yal na buur yàlla yërëm tey ku leen wan doole ku wan mushrikuuna yi doole thumma stalama rukna mu commencé daal di nuyu li nga xam ne mooy ar rukn wa xaraja mu génn yu harwilu commencé nag bu yu harwilu nag paa di daw mooy dafa nekk kii boo xam ne mooy muraakush muraakush mooy <laughs> mooy kii bu gaaw dox bu gaaw voilà muy dox dox bu gaaw wa yu harwilu asxaabuhu maahu saxaaba yi tamit dox dox bu gaaw ànd ak moom hatta ida waaraahu al minhum comme que gars yi dañu taxoon côté Daaru Nadwa ci jabalu xo beneen riwaay bi ci Qoyqian yeneen ci ma lay saaf saaf nag fekk ñu ngi koy gis ci la doon waaxoo noonu waaxu bu gaaw boobu ak saxaaba yi radiyallahu anhu hatta baytu ba ni nga xam ne nag ci la leen di ci la leen kaaba gi nag di muure mooy duñu foo xam ne ñoom fa ñu nekk duñ ko gis mooy fi ñu jàkkaaroo en face opposé bi ca gannaaw duñu gis foofu léegi bu agsee ci côté boobu ah mu daal di dox. saa iraha li ci des mu daldi dox def noonu wastalam ar yamaani mu daldi nuyu ar yamaani xatta yastalim ar aswad masha mu daldi dox ba ni muy jàllaat ba ni muy nuyoo ar aswad summa ginnaaw gi yu har wala kadhalika salaasa ashwaati ñett yu njëkk yi moo xam nga set tuur la mooy ñett yu njëkk yi saa si nga xam ne côté bi leen waa Quraysh di mën a gisee dañ fay waaxu waaxu bu gaaw bu leen Kaaba gi eh, muuree dootu leen gis ñu daal di dox li ci des ñett yu njëkk yi lañ def yi ci des yépp wa macha saa iraha yi ci des nag mooy kaat ya eh, yi ci des mu daal di dox lépp ah léegi léegi waa léegi. Eh, noonu la def tawaaf gi mat set yi mat après bi mu paree noonu li mu def mu daal di dem Safa ak Marwa mu daal di dem Safa ak Marwa daal di def Safa ak Marwa mooy dox bu gaaw bu dee da ngay àgg ci kii bu verte boobu al-alamul axdar ngay dox boobu nag du comme Kaaba gi nga xam da ngay def Kaaba gi da ngay point. dem ba ñu waat foofu mooy un bu dee safa marwa mooy boo jógee safa ndax safa yonent bi alei satu salaam comme li wax ci sa euh, sunan nasaayi abda'u bi ma bada allahu bi ibda'u bi ma bada allahu bi tàmbali leen fi borom bi subhaanahu wa ta'ala commencé mooy bi muy wax ci suuratul baqara dana inna safa wal marwata min sha'a'irillah njëkk tudd safa moom la njëkk tudd daal di daal di tudd marwa léegi nag looloo tax looloo tax foofu nag ngay commencer mooy foofu Safa ngay commencer boo jógee Safa ba Marwa mooy un nga jóge Marwa ba Safa mooy deux voilà noonu la ainsi de suite ba mu mat set noonu la yonent ma lay saab saab def euh, léegi mooy affaire ba jeex léegi nag Euh, leen na ci desoon mooy hadiyu yi mu indi woon yi mu indi woon dañ koy rendi après ñu wàññi umra ji jeex ñu wa rendi leen daldi wàññi umra ji daldi jeex léegi dafa am denn laaj boo xam ne boo gisoon nañ ko tamit ci bi ñuy gis affaire aj gi mooy waa léegi yonent mi alayhi salaam mooy mooy ñett yu yi mu def daaw dox dox bu gaaw bi muy wër Kaaba gi def amoon lu tax mooy waa Quraysh la waxoon comme li mu wax rahimallahu imra'an arahumul yawma min nafsihi quwwa yàlla na buur yàlla yërëm tay képp koo xam ne da na wan ci boppam doole moo tax xam nga looloo taxoon pour wan waa Quraysh contrairement ak ñoom liñ jàppoon ba moo tax am na ci yenn riwaaye yoo xam ñu ci saxiix yi gaa yi ba gisee lool mooy waa Quraysh gaaya ña ko kilifa ya doon wax naan moom gaa yi ñëw de waxanatum wafdu kii xuma yafe bañ gisi ñu commencé ñi commencé accès rek nuyu nuyu pierre noire ba commencé bi di di di di kii hër wala di kii bu baax waaye yow di waaxu waaxu bu gaaw bopp gaa yi ne mais ana ñam ñoo doon wax na ni ñi ñi ñi ñi ñi ñi malaria kii wu eeru euh, euh, Yasrib bi da leen escant ñii ñii ñoo gën a dëgër lii ak lii ngenal ñii doole yim àndal ah yéen xanaa yéen li ngeen doon wax yéen su yéen suñu kilifa yi li ngeen doon wax xamu ngeen ko léegi nag loolu moo tax Seydina Abdul ku mel ni Seydina Abdullah ibn Abbas dafa jàppoon ne affaire bi kenn dootu ko def mooy wër Kaaba gi da dox lépp amul ay waaxu bu gaaw ak yooyu amu ci ndax moom na ne lii yonent mi alayhi salaam da koo defoon li nga xamante ne nii Euh, moom daa amoon lu tax mooy ngir wan ko waa Quraysh doole léegi nag lool jeex na moo tax da doon nit ñi da doon da doon weddi lool képp ku jàpp lool que ne loolu dañ koy def ba léegi waa euh, waaye waaye waaye loolu li gën a dëgër mooy dañ koy def comme ni Seydina Omar ibn al-Khattab wax Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wardaahu an abihi moom da ko loolu la wax ne waa lan moo tax lan moo tax ñuy def lii sax di mooy loo xam ne dañ ko doon def ngir wanoon waa Quraysh seen suñu doole mais ñu lan moo tax ñu koy def te léegi ñu ngi ci jàmm loolu amatu fi waaye mu teg ci ne waaye du ñu bàyyi dara dañ koy def du ñu bàyyi lenn loo xamante ne ni yonent bi alayhi salaam doon na ko doon def ñu koy bàyyi loolu du ñu ko bàyyi mukk dañ koy def moo tax sunna la loolu mooy li gën a dëgër te loolu la waa jumhuurul bon loolu dañ koy def même contrairement ak waxu imaam ibn ibn abbas bi radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma voilà ah, léegi ah xam nga imaam ahmad rahmatullah alayhi ah, solo woon na sax loo xam ne par exemple ci mooy ci yoon bi imaam ahmad dafa solo lii manoon waroon nañ ko wax ci début ba dafa solo ci sanad boo xam ne bu wér la mu jëla ko seydna abdullah ibn abbas muy wax keroog yeneen ci ma lay saar bi ñu déggee waa quraish bi muy dugg ci Makka ak ci Marru Dhahran ci umra gi saxaaba yi radiyallahu anhum dañoo dégg que ne waa Quraysh dañ leen di saboter quoi nee nañ moom gaa yi ñëw fii de ay ay tàpp lañu duñu dara mooy gaa yu xiif lañu te sonn ndax fa ñu dëkk dëkk ba ñu jóge gaa yu yooyu léegi nag saxaaba yi radiyallahu anhum ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam law intaharna min dhahrina fa akalna min lahmihi wa hasawna min maraqihi asbaxna gadan xiina nadxulu ala alqawmi wa bina jamaama ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñu déggee lool ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam est-ce que mënuñu rendi rey ci suñu rendi ci suñu waruwaay yi mooy comme kay géléem lañ doon yor ak yooyu moom manoon est-ce que duñ ci ñëw daal di jël ci géléem yi daal di ci reddi loj ci yenn hein bu ko defee ñu man cee lekk ci yàpp bi naan ci ñeex mi bu ko defee suba bu ñu duggee màkk am doole waaw ñu suur am doole ba gaay li ñuy wax ñu xam ne li ñuy wax bu dëgg mu ne yenn ci ma lay saat saam ne leen laa tafaalu walaakin ijma'u lii min azwaadikum waaye li mooy dajaleel ma ci seen yóbbal yi ngeen fi yor seen provision yi ñu daldi fa jama'u wa basatul an'aata fa akalu hatta taraku wa xasa kullu minhum fi jiraabi mu ne yenent male ne bu leen ko def waaye indi leen ku nekk na ngeen di li nga yor si provision ñu dajale ko indi ko ñu lal laltu yi ñu daldi mu daldi ci mooy mu daldi ñaan baraka ñu daldi lekk ba desal ku nekk daldi am loo ci jël daldi def ci li nga xamante ne nii mooy li nga boolewaat ci sa yóbbal ci noonu la ñu dugge moo tax ñu doon def lool léegi nag bi ñuy dox waa Màkka ne gaa yi yéen ana ñan ñoo doon wax naan gaa yi ah lan moo ana ñoo doon wax ne gaa yi dañoo xiif yéen xamu ngeen li ngeen di wax voilà lii nii imaam ci kanam ca dëj ba lañ ko mënoon wax ca dugg ba ca ba ñuy dugg léegi kon kanta masala bi ñu jógoon kon loolu mooy li gën a dëgër ndax moo imaam Abdullah ibn Abbas moom da doon weddi loolu ku ko wax mu ne gaa yi non non ay ku ne arramalu bil bayti mooy di dox di di wër kaaba gi di waaxu waaxu bu gaaw boobu ñetti njëkk yi ci ci côté yooyu pas entre ar-ruknayni moom mu ne loolu gaa yi ne sunna la non mu ne non non moo tax da doon wax ne sadaqu wa kadabu ñi wax loolu wax nañ dëgg waaye wax nañ lu dul noonu wax nañ lu wuteeg ni deme mooy juum nañu lañ ci jublu ndax ba day tekki léeg-léeg day tekki juum na ndax mooy contraire u bi mooy dañoo juum le moo tax loolu la waxoon <laughs> moom la waxoon Abu Asim kiy bokk ki euh, Abu Tufayl euh, ndax dane Abu Tufayl dane euh, radiyallahu anhu dane yoona dane Seydina Abdullah ibn Abbas ah sa gaay kat nee nañu këne di wër Kaaba gi di waax waaxu bu gaaw boobu ci ñetti njëkk yi loolu sunna la ci parti yooyu mu ne wax nañ dëgg waaye juum nañu mu ne ko mais lan mooy sadaqu wa kadabu loolu nan la mën a nekke ci même wax ji nga wax ci dëgg ba pare ci li nga wax du noonu mu ne ndax wax nañ dëgg ndax yonent mi aleyhi salaatu salaam da koo def waaye li nga xam ne mooy njuumte gi mooy du sunna ndax waa Quraysh keroog Xudaybiya dañ ne woon bàyyi leen da'u Muhammadan wa ashaabahu hatta yamutu mawtan naxas ah bàyyi leen fii sawaay yéen bàyyi leen Seydina Muhammad nañ leen génn xajal leen ko rek mook saxaaba mi radiyallahu ñu ñëw daan dañuy wër Kaaba gi amuñu fond mo ay benn amuñu fond non seulement dañoo xiif mais ñii seen entraînement amuñ entraînement bàyyi leen rek bàyyi leen leen xataa yamutu ba ñu ñuy deewee mawtal fi deewu mooy ver yooyu di nekk sax yooyu di nekk ci ci ci ci ci bakkanu gëléem <laughs> yi <laughs> ak xar yi ñu bàyyi leen ni ñu sax yooyu di deewe bàyyi leen leen ñu ñu ñëw naan dañuy wér noonu lañuy deewe fii léegi nag gars yi nekk point en dexaar yonent mi aleyhi salaatu salaam nag daal di digal def ko te digal saxaaba yi ñu def ko ñetti yooyu yu njëkk yi looloo tax nit ñi foog ne sunna la waaye loolu du sunna waaye dañ naan loolu li gën a dëgër mooy ne sunna la comme li Seydina Omar ibn al-Khattab doon wax naan ba fii ma ramal waaye ñun sax lan moo tax ñuy def ramal ba léegi fii ma ramalaan ah, lan moo tax ñuy def ñaari ramal yi ñuy def ak tamit Safa ak bi waaw ndax loolu lépp waa Quraysh ñoo taxawoon di xool non seulement ci bayt bi mais ak Safa ak Marwa te Safa ak Marwa dafa am beneen affaire mooy que ne Sayyidatu Hajar noonu tamit la doon def voilà mu ne waaye ma ma Seydina Omar ne te l'islam lan moo tax ñuy def yooyu te loolu mooy cause ba taxoon ñu ko doon def amatul l'islam watta allahu l'islam buur yàlla dëgëral na l'islam teg na ko ci kaw suuf teg na ko rawatina fii jaziratul arab dëgëral na ko mu ne waaye wa maa hada la natruku shay'an fa'alahu rasulullahi de sallallahu alayhi ñun duñu bàyyi dara loo xamante ni nii moom la alayhi salatu wassalaam def ñun dañ koy def waaw kenn du ko bàyyi ah na imaam al ak imaam Muslim daal di nañuy soloone moom imaam ci seydna abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mu ne innama sa'a nabiyyu bil bayti wa bayna as-safa wal marwa li yuriya al mushrikiina quwwata mu ne boo gisee yonent bi alei def wax dox yu gaaw yooyu ci bayt euh, ci néeg bi keroog bi muy umra Hudaybiya no euh, qadiya ak euh, bi mu def safa marwa c'était pour mu montrer yéefe yi seen seen kàttan voilà léegi kon ci kaw noonu kon ci la umra ji jeex ci noonu la umra ji jeexe ma ne ah, jeex na lii la woon ma ne la lii ma ne na jeex umra jaa ko léegi nag mu des suñu benn affaire mooy alhamdulilah ñu daal di wax li nga xam ne mooy kon ponk umra gis nañ kon alayhi salaatu salaam nan la def dafa duggu ci kaaba gi mooy booy booy booy tawaaf nooy def sa partie gauche sa loxo gauche mooy féete kaaba gi voilà pas ndejoor de sa partie gauche bi féete sa partie ndejoor féete fële nga commencé di wër nuyu xajarul aswad boo ko manee bu dee daa bari ay nit jarul ngay nekk fa di bousculer di dóorante kortañ yooyu yëpp jaru ko voilà boo wëree nag juróom-ñaari yoon ñett njëkk yi côté yi côté yooyu ah, mooy yoo xam yi nga xam ne du nekkul entre ar-ruknayn ñaari ponk yi xajarul aswad ak euh, euh, fële ruknu al yi léegi mooy diggante boobu yooyu day ngoy dox léegi mais ñett yu njëkk yi ngay ngay waaxu waaxu bu gaaw booy tàmbali après yi ci desee danga koy dox boo defee loolu nga daal di def lan nga daal di julli ñaari ràkka ci maqaamu Ibrahim ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom moo ne wattaxidu min maqaami Ibrahima musalla da ngeen jàppe comme li Seydina Omar moo ko waxoon nee bokk na ci nga xam ne alxuraan dafa ñëw dëppook moom bokk na ci lool mu ne yonent bi alei satu salaam ndax duñu jàppe fii ab jullikaay suñu boroom wàccal moo tax booy aj boo tawaafee ba pare dangay dem ci maqaamu Ibrahim Seydina Ibrahim foofu noonu am na benn lu koy symboliser nga julli fa ñaari ràkka yoo xam ne sopp nañ nga tari ci qul fatiha qul huwallahu ahad ak faatiha ak qul yaa ayyuhal kaafiruun qul faatiha qul yaa ayyuhal kaafiruun ak faatiha qul huwa allahu ahad léegi boo paree foofu nga daal di dem fi nga xam ne mooy as-Safa ak Marwa boo mënee naan ci Zamzam man nga naan après nga def eh, eh, nga def ak Marwa tàmbalee Safa ak al boo ci dox nag am na ñaan yoo xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam da ko doon ñaan ay léegi nag boo bëggee lu gën yaatu même booy wër kaaba gi ñaan yi ngay ñaan ay rabbana atina fi dunya hasana yooyu tamit ay ñaan la yoo xam ne alayhi salaatu salaam dañu ko jàngal ak lam doon wax naan alhamdulillahi wahda nasara abda wa hazama al nasara abda alhamdulillahi wahda nasara abda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzaaba wahda wala alhamdulillahi wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al ahzaaba wahda wala alhamdulillah cant ñeel buur yàlla mi nga xam ne anjaza wa'da la mu digoon yonent mi alayhi salaatu wasalaam matal na ko def na ko wa abda mu dimbali jaamam bi alayhi salaatu moom mi mu digoon ci génta ngam ko defaloon këne dina dugg baytul mas al masjid al haram def na ko wa abda mu dimbali ko ba loolu mën a nekk mu dimbali ko ci Quraysh dimbali ko ci yéeféeri ñaay waay tey wute nag keroog bañ koy dàq muy làqatu di dem Yasrib wute nag tey de kon nag wa nasara abda wa hazama al ahzaaba mu nërmeel bon yi ca ahzaab ca ghazwatul xandaq wahda ak ñi nga xam ne ñooy coalisés contre moom buur yàlla képp daal di leen nërmeel voilà léegi boo demee Safa Marwa léegi mu jeex léegi nag ni ngay def mooy nga rendi sa haj yi nga fendi nga watu daal di leen rendi voilà léegi umra gi jeex na ndax ponk umra ñeenti mbir la ponk umra ñeenti mbir la matul une bi ñu njëkk mooy al ihram mooy da ngay mooy dugg ci liñ naan sacralisation mooy yéene ormal euh, euh, euh, mooy yéene ana niyatu léegi nag mooy boo yéenee nag xam nga daa am ñu lay tere voilà boo boo duggee ci période boobu daa am yoo xam ne nit ki da koy sàmmonteel cité nañ leen fële cité nañ leen fële cité nañ ko la ci jotaay bii weesu jotaay bi weesu cité nañ ko delluwaatul foofu wax bi nga ko déggaat euh, léegi mooy parce boo duggee ci détail na may ragal mu gën a mooy kon ponk bu njëkk bi mooy al ihram mooy da yéene léegi ginnaaw loolu boo ñëwee nga daal di wër kaaba gi juróom ñaari yoon ginnaaw loolu léegi nag est-ce que bu may wër ba ci kanam ma taxaw wala ma non yooyu yëpp détail yooyu yëpp wala may wër ba ci kanam xamatuma mais man ci ñaareel bi laa ñaareel wër bi laa ne wala ñetteel bi loolu lépp détail woon nañ ko da ngay jàpp ci li gën a néew bu boobaa al yabni ala al yaqin voilà na ngay jàpp da si sikki sàkk ndax ñaar wala ñett da ngay jàpp li gën a tuuti nga jàpp ne deux nga def ndax boo jàppee trois mooy ba léegi dut bee ngi fi mais boo jàppee deux deñ na noonu ngay def euh, bon ak yu bari yoo xam ne ak yi nga xam ne ñoo yàq tawaaf waaw yooyu yépp yooyu yépp gisoon nañ ko walilah alhamdu wal na ci jotaay boobu jotaay yoo yële ñu doon def fi aj gi kon mooy deuxième ponk mooy nga wër kaaba gi juróom-ñaari yoon boo paree li tax euh, euh, boo paree nga daal di def lan Safa ak Marwa boo paree nga daal di watu daal di leen di li nga fa indi mu jeex kon armal la moo tax umra année yëpp nga ko mën def um, ci weer weeru at bi yëpp nga ko mën a def umra amul comme aj bi ñu naan la yow Zul Hijja kese nga ko mën a def non non umra moom mën ngaa def man ngaa umra muharram man ngaa umra rajab man ngaa umra jumaadal ula man ngaa umra sha'ban man ngaa umra shawwal man ngaa umra ramadan man ngaa umra muharram man ngaa umra jumaadal thaniya man ngaa umra rabi'u thani man ngaa umra safar loo neex dul hijja dul qa'da yooyu bu ci nekk man ngaa umra léegi kon booy umra nooy def damay armal yéene ne damay dem umra ji léegi bu ma demee bu ma agsee damay wër kaaba gi juróom-ñaari yoon bu ma ko wëree juróom-ñaari yoon après mooy ma jullis ci safa ak maqaam ibrahima ñaari ràkka après alayhi salaam bu ma fa jógee ma daldi def safa ak marwa juróom-ñaari yoon bu ma ci paree ma watu après ma rendi sama hëd yu ak la ma xam ni moom laa fa indi sama rendi la may rendi eh, léegi mu dal di jeex de dangay rendi nga rendi foofu mu dal di jeex loolu mooy umra jeex na nga koo def ci cinq minutes ci lan eh, intervalle vingt minutes bu dee ne loolu guddul quoi bërëb ya ndax damay yoon lu may mooy soriwul moom foofu rek la mais eh, bu dee nit la koo xam ne jàpp naan nag lu nit yéex yéex yéex du ko jëlal dix minutes wala quinze minutes loolu mooy umra loolu mooy ponk umra ah, kon nag ci kaw noonu kon li ak umra gi jeex na mais dafa am xew-xew yu fa xew ndax yeneen ci ma lay saar saam keroog dafa dafa denc dafa denc soxna dafa denc soxna foofu mag kan la fa denc yaay Maymuna yaay Maymunatu kan mooy yaay Maymuna yaay Maymuna gisoon nañu ko gisoon nañu ko bi ñuy kañ lañ ko gisoon Eh, eh, eh. gisoon nañ ko ci nisaa'un xawla rasul sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu gisoon nañ ko foofu moom sayyidatu naa suñu yaay Maymuna bon ndax dafa am masala entre ba léegi imaam Abdullah ibn Abbas ak waa jumhur ci mariage bi ak nan la fa deme loolu nag buñ ci mënuñ cee dugg ndax mënuñ ci dugg léegi mooy dañ koy gis kon bii di ñëw ci dencu ko alayhi salaatu saangum denc as-sayyidatu Maymuna bintul Haaris al moom nag kii la woon yaay la woon ci yaay Seydina Abdullah ibn ndax sëru yaayu Seydina Abdullah ibn moo ko mooy mooy mooy mooy mooy mooy yaayu Seydina Abdullah ibn sëram bu tudd Maymuna moom la yonent mi alayhi salaatu salaam daal di denc yaay Seydina Abdullah ibn Abbas nu mu tuddoon Ummul Fadli Lubaabatu Ummul Fadli moo doon ndàkkantalam ndax doomam ji mag ji di al Fadl ibn Abbas radiyallahu ta'ala anil jami' waaye eh, moom Maymu kii la tuddoon Lubaaba Lubaaba bintul Haaris al-Hilaaliya yaay Maymuna Maymunatu bintul Xaaris voilà ñoom ñépp di doomi Xaaris léegi moom keroog la ko alayhi salaatu wassalaam denc moom sayyidatu Maymuna bintul Xaaris al léegi nag loolu nag lañuy gis incha allah ci jotaay bii di ñëw buñ ci pare nag mooy umra bi umra bi daal di ñu pare complètement ci li nga xam ne loolu rek kañu euh, euh, euh, moo ñu dese ak le fait ak génn bi mooy ak génn génn gi mu génn wa alayhi salaam génn ngir ngir daldi ñibbi ngir daldi ñibbi ñibbi fan Medina ci trois jours yi ndax bariwul di trois jours képp la leen waa Quraysh mayoon kon insha allah kon dañuy yem noonu ci jotaay bii insha allah kon ñu gis denc gu alayhi salaatu wassalaam denc sayyidatu Maymuna ak génn gi nag ñu jeexal ci euh, umratul qadiya mu jeex voilà mu yor gis nga li ñu jëlal day sax am na nu doon demee mu lépp xajoon ci ah waaye loolu la yàlla def mais benn benn jataay lañu dese ñu jeexal ko daldi dugg ci yeneen yeneeni xew-xew ah ci huitième année bi